leen égoïste yoo te leen nga dee xawaay lu ko fi mën a am ci àddina bi déggoo lu la kii wax Seydina Utba ibn Ghazwan mi wax waaw ah, fa inna dunya gis nga àddina gu jege gi qad aadanat bi surmin wa wallat hadda wallah wa lam yabqa minha illa subabatun ka subabati al-ina'i yatasabbaha sahibuha loolu moo fi am àddina yëg la ne day jeex wala gannaaw la fa des du dara lu dul ay siitit yu def ci kopp ka ko soxla ñëw di ko dajale te du loolu dara looloo def ci àddina bi kon yëfu égoïste yi yëfi yenn yi xam ne lu baax lu ne pour yow ñi ci def boo xasee baax la ni ñëpp yàqule c'est quoi ça ah yow turidu an tuhajjira ma wasa ma da nga bëgg a tënk lu yàlla yaatal mayu yàlla yow amal li nga am ñaaral ñeneen ñi wala iyaazu billah waaw xoolu ci rek ci jamono yu metti yi fàttewul mbokkam mi neewul la man génn naa ci am naa lu ma sol alhamdulillah for naa waaw yow yaa ngi sonn nga mbokk sonn amu ngeen lu ngeen lekk nga for dix euros mais au lieu nga jël ko di ko kii mais euh, bu dee cinq la sax moom ngeen am ngeen dem jënd ne ko saay nañ dem bi wala nañ dem ci takos bi ñu dem ñu jënd dang ko ci digg bi mais ngi ñëw fexe ko dóor nii nax ko ne ko boo xam naa maa ngi ñëwaa ah, man daa am lu may kii waa ji kii nga dem dóor ko lekk dem toog yow égoïste yooyu mooy la te léegi mu reet waaw kii dafa ñëw xotti burda bi mu for waaye gis nga dafa commencé boppam ndax yonent bay saa saa ma leen jàngal lool ibda bi nafsika summa bi man ta'ul ndax mbir mi dafa nekk loo xamante ne il faut nga làmbaayu dara amuñu dara amuñu dara mi ko faree mu ne benn bi man maa ko takk sama ndigg wàcce benn ko beneen xaaj bi ma jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas moom tamit mu daal di koy làmbaayu kon affaire bi loolu c'est la solidarité entre entre les hommes entre les humains rawatina entre les musulmans mais toog loolu nag ci individualiste individuel yi euh, euh, naka noonu tamit <coughs> individu yi mais naka noonu entre états c'est pas que man suñu état baax na voilà on a une bonne croissance on a lii léegi suñu yeneen bokk jullit yi nga xam ne seen dëkk yi doxul man sama yoon naw ci je m'en ak yooyu seen affaire la après di tëj say frontière bi ci mais bu dul loo waxuñ la sax ubbi li yëpp ñëw mais mënoo boo amee loolu dimbalee ci sa plus-value yi nga am seen milliards yi ngeen di yor li ko yóbbu ci dëkku euh, yéefar yi di leen ko bàyyee ñuy financer seen seen économie lool boo ko financer woon seen économie mbokk jullit yi ñu avancé mais zéro zéro zéro aucune solidarité wala yalla billah sayyidna Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu mu ne fa shaqaqtuha bayni wa bayna Sa'd ibn Malik radiyallahu anhu waaw fattazartu bi nisfiha wattazara Sa'd bi nisfiha waaw mu ne mu wax leen nag jamonoy mettit ya kon yëgal leen ne comme que ñoom xamuñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dunduñoo moom moom mi dund ak ñoom mi dund ak moom. te yonent bay saasaam yar ko te xare bu yonent bay saasaam ma sa xare fekke na ko te fekke na biir Makka la fa doon am fala ne wax ba dem Éthiopie yooyu yëpp kooku am na expérience bu kenn amul ci l'islam lu nit ku mel ni moom mu xamal leen ñoom lañ doon dund yéen ngeen xam ne gis nga kon nag affaire bi dafa neex léegi <laughs> mu ngi nii nekk amir nekk l'émir de Basra moo tax mu ne leen bi mu leen waxee lii mu ne fama asbax al yow lii de la deme woon nii la mettee woon jamono yooy boo xiifee lekk xob boo bëggee solo amoo loo soloo lu dul ba yàlla defee ma foru burda gëmewuñ ko woon dañ ca sant yàlla ma bokk kaa sama mbokk mu ne waaye fama asbax al yow léegi nag kenn xëyul min naa ci ñun ñu dundoon loolu te fekk jamono léegi di dund ba léegi ahadun kenn illa asbaha ne léegi mujj na nekk amiran un émir ku ñu fal mu jiite fenn ala misrin ci benn gox min al amsaar ci goxi lislaam yi allah mooy àddinaa ko soppeeku mais waruñoo jay de <laughs> wallahi fa ñu jaar waruñoo jay xam nga lii laa la doon wax képp koo xam ne dañ naan xam ne kii bu doon ñun suñu ñun ci bopp dañ naan ñii nitu ko dul xalaat danaan sa waaye il réussi de mais sawaay kër yaayam moo doon fóotal yaayam amul yow amuloon moom rek la amoon ci góoram ah, moo doon fóot moo doon togg moo doon def ak galeer bu metti lañ ne woon mu ko doon boole njàngam ni waaw fee am benn doo benn rakkam bu feebar moo ko doon toppatoog yooyu sawaay ñëw ba am poste yu baax njàngam génn gi bëggatul ku ko fàttali démbam mooy waa ji baaxul waaw gis ngeen ñi dañ doon fier di wax fan lañ jógee ngir nit ñi wan leen ne ne ne pensez pas que affaire yi ay ay magie la ay dañoo kii ak affaire yi non non non non fii lañ jaaraan ah. mooy yooyu dafa am sol di waxtaane yooyu waaw ne leen mbir yi ah. gis nga dama dañu lii yéen di dund nii yéen da ngeen cee tollu mais man ci laa jaaraan ah. non ay nekk fi kay ñaari salaamaaleykum amoo ko wax ma ñaari euro ko yor tous te am nga sa yoo war a fay. loolu dama daan daw billahi ab garaateel moo ma ci doon moo ma ci génne woon mais jour boobu mais gars yi dañ ma doon génne dañ ma doon tàggay dañ ma doon tàgg sama villa bi nga am mel kii mais ne pensez pas que yéen da leen a jomboa ah. man jaar naa wala fu gën a garaaw fi ngeen jaar waaw moo tax yeneen t way sa sa waxoon nañ ko tamit temps yooyu biñ nee waa ji woolu kaw kaw bi <laughs> kaw kaw bi ñëw tiit tiit <laughs> mun a ko mun a ko dalal man man xam nga man maay kat man may doomu jigéen boo xamante ne nii gis nga yàpp yàpp yi buñ ko bëggoon a lekk nu doon def da ko doon weer ci naaj yi ba mu kiis loolu la doon lekk sama yaay loolu la doon lekk man doomu ko gaa kon nan la kon dalal pour man ko xoolal yonent saa saa di ko delloo ne ko man ci foofu laa junne nekk fa di ko jaay ne walla non non waaw kon affaire bi la modestie dafa am solo ak di wax nit ñi sa expérience ak loo xam ne ngir ñu xam ne ah kon nag affaire bi euh, ndar daal xëyul nekk ndar quoi <laughs> ndar daa am fu mu jaar avant qu'il soit ndar waaw Rome tabaxuñu Rome de ci benn journée de waaw mooy loolu la sawaay mii xam-xamam bi mu yor nii sawaay kooku it baax na léeg-léeg muy wax fi mu jaar bu ko defee taalibe yi xam ne ce n'est pas avec nelaw ak yii foog ne affaire dañ laa sol kenn lañ fi solul fenn sa waaye xaw naa dee lan dalaa wax expérience am fi mu jàpp moom <laughs> saa yi ba yéen bi yéen fi ngeen toll nii ba mu fa tollee sax buñ leen gam-gamle woon comparé woon yow yéen ko gënoon a demi boo ko fekkoon ba mu tollee nii yow même niveau même kii même âge même kii ci njàng mi da nga naan change kii moom de toute façon suba bu bàyyi parce que il va s'accoucher du xam dara te pourtant say il est devenu professeur des universités de nangam professeur nangam ak nangam loolu dafa jara wan xale yi ñu xam que ni c'est ça ce n'est pas que tarxiis naa benn yoon non c'est non c'est pas fait pour nous non pourquoi mu xam loolu kon Seydina Utba ibn Ghazwan radiyallahu anhu wax leen lii ne leen nag la ñu dundoon noonu xoolal tey fama asbaha al yawma xëyul nekk tey minna ci ñun ña dundoon loolu tey dund ba léegi ahadun kenn illa asbaha amiran ala misr min al amsaar lu dul nekk na eh, njiit ci benn ci gox yi loolu nag mooy ñi ci ëppoon mais du ñëpp sinon waxoon naa la ne ku mel ni Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mii muy wax Euh, Seyna Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu xam nga moom moom mii parce que Utba voilà loolu première affaire la hein moom dafa teel a gaañu ah ginnaaw yonent bay sa sam ne l'an 17 ci jamonoy Seyna parce que ci jamonoy Seyna Omar la gaañu euh, bi mu nee xalifa am ñu ne noonu l'an 15 ñii ne l'an 14 mais en tout cas mooy bi mu nekkee gouverneur foofu Seydina Omar moo ko fa tegoon euh, mooy jamono yi muy wax lool mooy ñi ko dundoon xam nañ leen ñoom Seydina Ubayda Amir ibn al-Jarrah radiyallahu anhu mu ngi woon Sham ak ñeneen ak ñeneen mais euh, par exemple ñoom Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas tam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moom yooyu yëpp da koo bawoon moom mooy fukk yi bor yonent bay saasaam bégal àjjana yëpp ci benn bërëb moom moo ci mujjee gaañu mais moom moo tax affaire yi doo ko ci dégg da ngay dégg fi koy dégg mooy bi Seydina Omar naan bi muy waaj génn àddina tànn ay nit ni ñii ñoom lañuy ñuy fal boobu mu ngi ci woon ndax Seydina Omar moo ko tànn ne kii nii ci la ba pare mën na leen Saad xam nga waaw kay ot ba li muy wax noonu la avec Saad après la Saad après Seydina Omar ak yooyu bi affaire yi problème yi commencé am moom dafa beru bàyyi lépp Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas sinon moom Irak la ne woon tamit moom bokk na ci ñi nga xam ne moom ak Utba yi ñoom ñoo ubbi Irak ñoom xa fàttale ko nga biñ naan biñ nee gouverneur Kufa ba gaa yi ñëw benn gaa yi kalaame ko Seydina Omar quoi <laughs> la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mii mu naan moom moo tax Utba li wax noonu la de tey amul kenn ku xëy ci ñun lu dul ne amir la ci benn ci gox yi ndax xamoon na ne mbokkam ni Sa'd ibn Abi Waqqas mu ngi woon ci wenn mu ngi woon Kuufa te moo fa jiite woon gaa yi dañ koo kalaame Seydina Omar radiyallahu anhu xam nga rek gaa yi mais Sa'd mi du ñu àtte ci lu cub ba pare nangam ak nangam du kii Seydina Omar woolu ko neewul ne bon de toute façon Euh, euh, bon de toute façon c'est ça naa man xam naa ko gaa yi li ñuy wax bu dëgg parce que njiit loolu la nekkul ne daa dëgg daa dëggal li gaa yi wax xam na ne gaa yi mais am na confiance ci moom mais nag bu dee njiit loo amul amul relationnel yi kese du dox affaire yi daa war teg ci justice gaa yi jàmbat nañu bu leen xeebal euh, seenum jàmbat waaw bu leen ko bu leen bu leen xeebal lañu ñu jàmbat bu fi nekk naan non ñoom waxuñu dara wala nangam ak nangam déedéet lool boo ko defee da ngay passer au côté de la plaque waaw yi ñëw nañ di kaas naan lii doxatul nangam ak nangam ak nangam bul ñëw rek ne non non non yéen ko gisa noonu mais affaire yee di dox déet c'est loolu dina la may hein nga mën a bépp fitna bu nar a jóg nga gaaw daal di koy teg. Hmm? léegi euh, bi nga xam ne kon ci la wax loolu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Omar woolu ko mu ñëw mu ne <laughs> mu laaj ko mu ne ko waaw ah gaay de euh, lii lañ wax de léegi loolu loo ci xalaat mu ne mais man ñoom dañ naan dama leen nëbbu du ma duñ ma gis mais ñoom lan moo tax ñu ma gis jamono te tout le temps dama leen di gis man am na jamono yoo xam ne duñ ma gis parce que benn yére laa am xoolal monsieur le gouverneur naan la benn yére laa am mu ne ko man benn yére laa yor yére bi bu tilimee dama koy fóot te mu ko fóotee du ma mën a génn damay xaar mu wow ngir ma sol ko jamono yooyu lañ ma dul gis mu wax wax wax ba pare wax affaire ñun Seydina Omar ne ko de toute façon man njortu gu rafet gii laa amoon ci yow te li nga wax loolu la mais neewul comme que loolu la mais dafa mener l'enquête après ci ginnaaw neewul ne wóoru na ko wóoru na ko kay Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ba muy nekk julli Seydina Omar yéeféer la woon xam na mooy xam na moom ban dayo la amoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar nga ne moos nit ko yonent bi sallallahu alayhi naan di ko wax naan ko jënd naa la yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam naan Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas irmi keroog Uhud di ko jox ay flèche naan ko sànnil ci yéeféer yi man rasulullah jënde naa la sama baay ak sama yaay mooy sama baay abdallah sama yaay bi amina bu jaroon ma jaay leen ngir am la dinaa leen jaay ngir yow xam nga wax moo tax Seydina Ali man bi ali masuma dégg mukk yonent bi alayhi nit diw naa la sama ñaari waajur lu dul Sa'd ibn Abi Waqqas kese Sa'd ibn Malik keroog Uhud mu koy jox flèche yi naan ko sànnil dëppelaa la sama ndey yow kooku nga yaakaar ne c'est un n'importe qui say naaw war xam na ko mais quand la justice bëgg nit loo ko wóolu wóolu am na ñu koy kalaame mais va jusqu'au bout l'enquête Seydina Omar déglu ko ba pare mais desul mu yónni son administrateur général bi Seydina Muhammad ibn Maslama al-Ansari waaw radiyallahu anhu mu dem mener l'enquête bi mu demee ak ah, dugg jàkk yëpp ndax jàkka yi fa la nit ñi doon daje lool c'est là où se menait la politique du du du du du du euh, euh, euh, dëkk waaw fi caaxaan yi xew léegi moom yooyu amul woon quoi léegi ah Seyna Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ne bon laajte jàkka ju mu dem dugg fa laaj. ah ci gu monsieur le gouverneur Samb la ngeen xalaat ci moom ñu wax lu ñëw ba mu dem ci benn jàkka am benn waaye xam nga rek li ñu naan gaa yi ñenn ñuy jaay ne dañoo wow bët quoi waaw ak tamit di jaay ne buñ ëllëgee ñu naan keroog sax moom moo moom moo défié woon le gouverneur waaw moom moo défié woon xam nga am na ñu mel noonu mu jóg waa ji jóg mais bu dee ne da ngeen ñuy laaj ci sant. mooy Saad mii de du àtte lu jub <laughs> du séddale lu baax wax wax yu ñëw moom kese ñépp wax lu contraire moom mu wax lool Seydina Saad ibn Abi Waqqas nag eh, ñaan yàlla ñaan ne yàlla daal bu dee ne kii nii xam na li muy wax du dëgg bu dee ne da koo wax ngir rek ñu nekk mooy ngir am tur ak yooyu xam na ne ci boppam du dëgg yàlla na boo ko faat lu dul nga silmaxaal ko balaa faat mu nekkub silmaxa benn ah waaye euh, mu bañ a yem foofu waaye nga teg ko ci ay fitna yoo xam ne moom lay ba pare nga faat ko ci këram waaw paa bi daa mujj dund dund gu yàgg silmax fitna gi nga ko gaaral mooy daa nekk paa ba pare bi hein di di di kii quoi di làmbatu xale yu jigéen ñi ci mbedd yi te kat daa silmax buñ ko ne mii yow góor gu toll ni yow ngay nga nekk di def yu suufe yi te ñaaw mu naan o oh, asabat nii daawatu al rajul salih Sa'd ibn Abi Sa'd ibn naan moo c'est xam nga lan moo ma dal paa yi naan moo li ma dal du dara du dul rek ñaan yàlla nit ku baax ka sa ibn bi Waqqas moo ma dal moo tax manumaa ñàkk def lii may def Allahu akbar waaw kooku gouverneur li ñu bëgg wax mooy ne kooku gouverneur la woon moo tax keroog Seydina Omar ne bi bi mu naan ñii ñoo war a fal tànn leen ki ki ma war a wutu du génn ci ñii Seydina Ali Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Abdourahman ibn Awf après ñoom Seydina Talha mu defal leen bu ma ko jëlee Irak fa ma ko yóbbu nekkul ne dafa wor bi xam naa ne moom habilité na tam yeeyoo mi jiite waaye Seydina Omar da koo destitué woon pour bañ fitna googu xew waaw moo tax vraiment c'est le plus grand administrateur saway waaw njiit du du du affaire tâtonnement de du jàpp ne man lii laa jàpp sama yoon new ci lu gaa yi wax sama yoon new ci non non sama homme de confiance la nangam ban je gaa yi critique lu leen neex moo fi je il reste c'est ce que j'ai décidé loolu du njiit loolu du waxu njiit du xel du dara comme niñ koy gisee su ay njiit waaw suñu sudu njiit yi ñu am fii France ak feneen laa lay wax ah, ak ay Afrique yi nga xam dañuy am seen homme de confiance boo xam ne même bu gars yi di wax ay scandale di kii président di ne dee moom kii moo fii ne wala bu ko jëlee fee ak ko foo xamante ne moo gën a baax sax foofu wala yalla billah du ko mettre jamais en doute wala en con kii remettre en cause affaire yi que ne mooy ñi tamit. nañ leen bàyyi xel même bu dee ne wóolu naa ko naa ko fa jële yóbbu ko feneen wala bañ ko faat ci déedéet danaan il reste di jaay autorité alors que ça ce n'est pas de l'autorité loolu ak tam na soo ko ak ak rakkaaju kese la ak ñàkk xam voilà léegi nag kii kon mu ne moo tax euh, après euh, parce que say naa Utba li muy wax ni dëgg la loolu mooy te ñun ñu ngi nii amul kenn tey ñi dundoon lool lu dul ne tey amir nga ci benn ci gox yi parce que Seydina Omar jël ñi gën a baax ci saxaaba yi jiital leen waaw def leen ay gouverneur ñoom Seydina Abu Musa al yi ñoom kii nangam ak nangam ñoom Seydina euh, Abu Ubayda biñ la doon wax sànq ñoom kii euh, doom Abu Sufyan bi hein Yazid ibn Abi Sufyan ñoon dee jël waaw ñoom après mu jël Muawiya ba Yazid faatoo mu jël Muawiya ibn Abi Sufyan bàyyi ko foofu Sham ainsi de suite ainsi de suite ñoom Amr ibn al-As Misr noonu la doon moo tax mu ne ñun amul kenn ci ñun ku dundoon lu metti lool lu dul ne léegi asbaha mujj na al-yawma tey amiran ahadun illa asbaha amiran ala Misr min al nekk koo xam ne njiit la kenn ci gox yi julli ñi mu ne waaye wa inni ay taman utba a'udhu billah maa ngi ñaan di muslu ci yàlla an akuna fi nafsi azima wal bu ma nekk ci sama bopp gise sama bopp ku màgg waaye ndekete yoo wa indallahi fa yàlla saghiran ku pëti laa ku suufi laa ku tuuti laa ca kanamu yàlla yal na ma yàlla musal ci loolu allahu akbar waaw mooy jàpp ne sa bopp yow ku kawe nga ndekete yoo fa yàlla yow peser woo fa dara loolu mooy ak wor waaw ñi nga xamante ne nii alladina dallat sa'yuhum fi lxayati dunya wa hum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a ñoo ñoo ñu wow nga xam ne seen jëf dafa sànku ci àddina bu jege gii fa la leen yàlla exclure ci mbaax ba pare ñoom seenum ñàkk xam ak seenum ràngate kook seenum rakkaaju ñu jàpp ne ñoom ñu ngi ñu ngi def li ñuy jëf ñu ngi rafetal jëf ndekete yooyu yàlla jëpp na lépp lu ñu def bëggu ci dara waaw waaw ñooy ñi nga xam ne xasiru ñooy ñi perte wallah waaw moo tax yawmal qiyaam fala nuqiimu lahum yawmal qiyaamati wazna wallahi borom bi nee na du ma leen defal yawmal qiyaam ñooñu amuñu fa benn poids amuñu fa benn njariñ moo tax benn balance du ma leen ko tegal seen jëpp yàqu mu ne nag maa ngi muslu ci yàlla ma mel nit ku mel noonu jàpp ci sama bopp que ne man ku màgg laa waaw parce que am na lu ma wax a def ci l'islam nangamu nangam doon naa dund yonent way saa saa nangam ak doon naa dund lii di lii jàpp loolu ndeketee yoo fa yàlla def naa loo xam ne tax na yàlla soxlaatul sama dara te pourtant moom nii imaginer ñii ñooy ñi yàlla jox garantie attention. moom mi non seulement daa bokk ci njëkkatu mais mu bokk ci waa Badar ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na Seydina Umar fan wa maa yudrika ya Umar anna Allaha qad ittala'a ala ahli Badr wa qaala isna'u maa shi'tum faqad ghafartu lakum waaw mu ne ko yow Umar xanaa yëgoo ne yàlla xool na xol waa Badar ne yéen waa Badar moom man seen borom maa ne leen def leen lu leen neex lu ngeen def jéggal naa leen moom mii ci ñooñ la bokk ñun bu doon ñun yii ñun yàlla yow yàllaa ñu xam bindee ci ñun yo ñun benn benn charlatan moo lay wax yooyu kese digle naan la maa la waaw dina baax ëllëg dee ma joxe àddiyee kese dina baax euh, assuré la àjjana ngay defi tojaa ngi jàpp ne koo yoreel dara bu ma deewee jeex na ñàkk nga wal iyaazu billah te loolu waxu kasib la te kooku du dara du charlatan kese ak nu man di sant léegi yow kookoo la wax yow nga commencé def say toñaange parce que am na ku la dikk yooyu tax kooku mbirum daa wóor <laughs> yow imaginer nii nag yonent bi alayhi salaatu salaam mi yàlla yónni moo ñu jottali waxu yàlla ci ñoom wax ko Seydina Omar kenn ci ñoom radiyallahu anhu ne ko xanaa yëgoo ne yàlla xool na xol waa Badar ne leen def leen lu leen neex jéggal naa leen te amul kenn ku ci masa laa si prise amul kenn ku ci masa ne non kon nag doy na man nekkatuma fi di julli wala dinaa julli faratay mais dootuma sonn jihaad yi jarul may dem ndax yàlla jéggal ma voilà man lu ma neex laa def ah, je naan non sama sàngar damay kii di def yu bon après c'est bon yàlla neen jéggal na ma xanaa déggu loolu ma suñ ko maa ngi lu ci yàlla waaw wa inni a'udhu billah maa ngi muslu ci yàlla an akuna fi nafsi 'azima ma nekk ci sama bopp ku man jàppe ko noonu sama bopp waaw <laughs> nekk fi rek waa ji nga xamante ne nii moom <laughs> di tagg boppam rek waaw naan man nu màgg mi man mu sell mi man nii nga xam ne sama xol bi jàppalu ma ci kenn dara alors loolu ni mu bëree lambda surtout femmes yi ni ñu ko tànn waaw moom kay moom man moom moom nga xam ne ah yàlla de xaw ma lu tax lii mu teg ma ko nangam ak nangam waxoon naa la lool <laughs> loolu vraiment wax la yoo xam ne mën na yóbbu ci kéefër boroma ah. parce que c'est tel mooy gara yow lu yàlla lu tax yàlla di dogal lii ci sama kaw quoi yow dogalum yàlla ngay remettre en cause mais kii doo jaam xanaa ah kon mu ne kon malgré fi mu tollu muy muslu ci yàlla kanam ci ci ci ci borom bi ndax parce que borom bi mën na soppi sa xol saa su ko ne soobee waaw. wax nga yeneen tubaab saa saa doon wax naan yow muqallibal qulub yow mi nga xam ne yaay jàllar bi xol yi di borom bi yàlla na nga jàllar bi sama xol teg ko ci ma lay topp waaw saxal sama xol ci di la topp di la jaam waaw mu ne kon maa ngi muslu ci yàlla. wa inni a'udhu billahi an akuna fi nafsi 'azima maa ngi musli ci yàlla ma nekk ci sama bopp ku màgg waaw jàppe da mooy gaawee rek waaw jàpp ne ñoom fu mag nekk rek di xayaal jàpp ne ñoom fu kawe lañ ci dara jàtti waaw que fii mën a àjjana ñoo fa waroon a gën a kawe rek bu amee ñoo gën ci kaw suuf ndegete yu wa inda allahi saghira fa yàlla waaye la yoo xam ne ku pëli laa pëtee pëtee pëtee pëtee pëtee Allahu akbar dara waaw ah, jàpp sa bopp jàpp ne grand quelqu'un ndekete yoo fa yàlla yow ku méprisable ba doo dara fa yàlla soxlaalul dara parce que def nga lu yàqul sa mbir lépp yow na nga jàpp ne yaa ngi ci dara wa lasta ala shay wal iyaadu billah kon nag mu ne xadiis bii rawahu muslim mu ne rawahu solo na ko muslimun al imam muslim abul husayn rahmatullah alayhi léegi kon gis nañ jàngati ci biiram lenn rek a def taxrij bi mooy imaamu muslim la wax moo ko solo ñu ne la est ce que moom dong ko solo ñu ne la di rek te ñooñu tuddoon nañ leen sànq waxoon nañ la sëriñam dal imaamu ahmadu ibnu muhammad solo na ko na ko noon al imaamu abu isa at-tirmidhi ak al imaamu ibnu maaja rahmatullahi alayhi al imaamu muslim rahimahullah mu ngi ko ci kitaabu zuhdi war raqaa'iq mu ne haddathana shaybaan ibnu farrukh mu nekk ñu nettali mooy Shaybaan ibn Farrukh ah, ah, muy <laughs> en fait en fait dafa am gàndum relation ak kuñ doon wax xam nga waxoon nañ la eh, kii eh, Seydina Utba ibn Ghazwan mii fële ca Ubul la bokk na ci ñi nga xam ne moom moo jiite woon armée yoo yële Ubul la te bul ci ci bilaadu Faris bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko ubbi allah <laughs> eh, Shaybaan ibn Farrukh mi ñii ñoo tax ñoom seen gox yooyu dugg ci lislaam allah allah ah muy Shaybaan ibn Farrukh ah am ñu ne <clears throat> te mooy Shaybaan Abi Shayba di Abu Muhammad al-Ubulli al-Ubulli wala al-Abli al ibli non al ubul ubul la dëkk boobu ñoom Seydina Ghazwan mii jiite woon ñu ubbi ko ca bun ca bun euh, euh, dëkk réewu Persia moom mii foofu la cosaanoo allah Shaybaan ibn Farrukh <laughs> moom moo nekk ci kaw càllale bi tey imaam Muslim ci moom la ko jële mu mu cosaanoo ubul la ka jeexal xadiis bi muy Seydina moom moo ubbi foofule allah dugal fa l'islam ba ñii nekk ay jullit allahu akbar kon haddathana mu ne nettali nañu Shaybaan ibn Farrukh qaala mu ne haddathana Sulaymaan ibn al-Mughira muy Sulaymaan ibn al-Mughira al-Qaysiyu rahimahullahu ta'ala Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Humayd ibn Hilal mu nekk ñu nettali mooy Humayd ibn Hilal ibn Hubayra abu nasr al-hilaali al-basri rahimahullahu ta'ala an xaalid ibn umayr al-adawi gis nga xaalid ah, ibn umar no xaalid ibn umayr mu ne mu ngi koy jëlee ci xaalid ibn umayr al-adawi al-basri rahimahullahu ta'ala waxoon nañ la ay mbiram sànkoon jarum ci taxawa an moom mu ne qaala mu ne xatabana mu ne xutbaal nañu utbatu ibn ghazwan di ah, utbatu ibn ghazwan ibn jabir comme niñ ko waxoon ah, radiyallahu ta'ala anhu al-Maazini al-Badri Abu Ghazwan ñi ne Abu Abdillah léegi nag ci la tudde ne fa hamida Allah wa asna alayhi thumma qaala amma ba'du fa inna ad-dunya ba ni nga xam ne loolu lañ gis kon hadis laa ngi noonu kon gis nga lëkkaale bi gis nañ ko ci biir waaw wax nañu dund gi nga xam ne moom la saxaaba yi doon bind Makka nga xam ne ay xob lañ doon lekk ah muy dund bu métti mooy xushunatul aysh te teewule nekk ñi nga xam ne ñooy soppee yàlla yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon nag loolu ah, soppee yàlla yi nag fa leen yàlla jaarale loolu day wone loolu ngëneel la voilà mooy ay nattu la ndax ashaddul ah, naasi balaan al anbiya li yonent way saa saa wax nañu gën a tar ñi nga xam ne mooy te gisoon nañ ko tamit natt mooy yonent yi alayhi salaatu wa salaam summa al amsal fal amsal topp ku gën leen jege topp ku leen gën a jege kon nag affaire baa ngi noonu kon nag foofu la ñuy yem insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw hadith numéro téeméer bu manqué benn mooy 499 de hadith Seydina Abu Musa moom it nekkoon foofu rek côté yooyu te bilaadu Kufa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi waj'ala al-jinana lawla maskanahu wa wallahu